agsi woon nañ ci partie bi ñuy gisee al buyu'ul muharrama ginnaaw bi ñu gisee arkaanul buyu' ar wala arkaanul bay' ak shuruut yi façon charte yi nga xam ne il faut mu nekk ci njaay mi ngir mbir mi mën a baax ak yi nga xam ne mooy mooy tax mbir mi fasu yooyu yépp gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal bi ñuy gis nag partie bii ñu tollu ci al buyu'ul muharrama gisoon nañ ne njaay mu baaxul du lenn rekk ko ko possibilité lu bari mën naa tax du baax jotoon nañu gis njaay yoo xam ne dafa yàqu li ajlil gharari wal yoo xam ne dafa yàqu ndax lan woraate def cee am tromperie mooy wor wor xarar ak jahaala mooy loo xam ne incertitude ka bay'i samaki fil ma comme jaay ndox kii jën woo xam ne ci géej gi la ne wala trésor boo xam ne nee nga man sama suuf si dégg naa ni mu bare ay ay ay ay trésor kaay ma jàll la trésor yi waaw yooyu yépp nga xam ne ay bay'u une la yoo xam ne jahaala moo ci am ak di jaay loo xam ne yow surtout waa ji naan jaay naa la jën wi ci géej gi jën wi ci géej gi nag waxoon naa la mooy suñu euh, façon li ngay dégg ñu naan état bi du Sénégal jaay na géej gi chinois yi fii ak cinq ans ñu ciy napp façon loolu contrat yooyu yëpp dara baaxu ci charan ci wàllu sharia façon njaay mu bon moomu boobu noonu sharia daf koo xaraamal mooy di jaay aw jën wu nekk ci ndox waaw nga waay loolu moom ma la waaw kay jegeel mooy contrat yu mel noonu yépp Union européenne dafa bëgg a jënd euh, bon côté Sénégal yi ci wàllu mooy jën yi ma ne lay tax nga xam ne dañ fay am droit pendant cinq ans wala deux ans walla un an ñoom ñu joxe ay millions wala ay milliards ci francs fa léegi nag cinq ans ñoom ñu man fa seen bateau yi ñëw fa di napp loolu noonu min buyu'il gharari wal jahala fiihi jahala la yasihhu hadha jaay moomu wérul waaw léegi léeg nag gaa yi ci ay façon neexal lañ koy waxee même jaay la léegi kon euh, gisoon nañu léegi nag gisoon nañ côté boobu mooy yi nga xam ne dañoo xaraam ndax garar ak jahaala ci jotaay bii weesu nag commencé woon nañ beneen phase yoo xam ne yeneen njaay loo xam ne li tax mu xaraam mooy ad darar mooy lor xam nga wor wor ak lor bokkul ah. woraate kat ak loraate kat même bu dee ne bon lépp ci lor lu dugg mooy wor façon lor la mais Euh, dafa am différence parce que darar mooy lor booy teg vraiment ab lor booy teg nit ndax gis nga exemple yi gisoo fekk sa mbokkum jullit di jaay dara wax ak kenn bay waaj a njaay mi nga ñëw jaar ci suuf wax waa ba gis la mu ñëw nga ne ko waaye nan ñaata la ko bëgg jaay nga ne ko nangam mu ne noo kii daf laa nar a goran ah. n'accepte pas ah. xoola bañal nga ñëw ma defal la ko à bon prix quoi voilà mooy loolu loolu noonu mooy dangaa lor waa danga koo lor parce que moom mu ngi doon waaj a conclure li nga xam ne ci lay tedd ci lay dund nga ñëw dribbler ko voilà fii nag kon partie bi mooy lu jëm ci wàllu ah yi nga xam ne te boo seetloo lor gi mooy day amaale par tamit da ciy duggaale waa ji ngandum xaddaan lay doon parce que euh, surtout euh, euh, di ñu am na buñ ci gisoon bay'un najash wala najash najasha kii bi mooy masdar bi mooy najshun bay'un najash Eh, mooy bayu bayu naj te yonent mi alei satu salaam xaraamaloon ko mu ngi saxiix yi laa taba boobu mu doon wax wala tanajashu boole ci wala tanajashu tabu leen def najas seen diggante najas an najashu gisoon nañu ko eh, mooy waa ji gis nga lor gi muy gi muy lor waa mooy jëndkat bi lay wor lay lor foofu jëndkat bi moom mooy subir les foudres de waa jiy def lool moo xam waxoon nañ la ñetti façon la waaw euh, mooy benn bi mu nekk en entente entre ciy jaay ak benn waaye bu ne duggal ci biir fi may defee enchère yi quoi xam nga enchère bagan na waaw enchère dagan na kay li xaram mooy mu am ku nekk ci mbooloo mi wala kuy woote téléphone ne daa bëgg mbir mi ndekete yoo waa ji moom de toute façon bëggu ko mais daa bëgg prix yi jóg bu ko defee mu gor gaa yi jënd soit nag moom moo ko def moom képp ki koy jaay yëgu ko kooku kon bàkkaar bi ci kan la jëpp ci waa ji ko def boobu njaay moom baax na mooy ne jëf ji lañ na wax mooy façon njaay moom dafa baaxul mais kan mooy am bàkkaar booba commerçant bi yoonam newu ci xamul ni demee mais bu dee dafa am entente illicite entre commerçant bi ak benn waay ay gars yi ay figurants yu mu teg ci biir salle bi bu ñu nee nii moom mu ne mu ne leen ngeen démarrer yow kiy waxee yow dañuy commencer rek nga ne cinquante mille francs fa yow kii ci tegu bu keneen bu kenn ne soixante mille yow nga ne soixante-dix mille loolu noonu ñoom mbay moom jaay moom baaxul parce que ki koy jaay. bokk ci ponk xam nga xam nga waa jële li tax côté bële mais day yenu bàkkaar yi waaye yi nga xam ne bu dee ne moom amul entente ak kii jaay moom mooy yenu bàkkaaru li mu def lor na ki nga xam ne mooy mbokkam waaw da ko lor parce que def na mu génne fay lu ëpp loo xam ne mënoon na fay lu gën a moyande loolu bu amee entente illicite nag moo gën a yées loolu mooy deuxième façon bi kon première façon bi mooy benn waay bu jóge nële yokk di bi di di jéem a fekk lu ñuy jaay waa ji ne man je je le au plus offrant ki gën a joxe daal man moom laa koy jaay waa ji ne xaaral sama diw ni ma ko bañe wala yu mel noonu i xaaral wala rek même bu dee day fo bu dee day waaye je xaaral ma kii rek dem je vais participer aux enchères mais bon de toute façon man chômeur la ah wala jënduma de toute façon taxumaa jóg mais damay participer rek de toute façon ñu nee nii ma wax leen pour prier jóg pour kii kooku noonu bàkkaar lay am loolu mooy benn façon beneen façon bi mooy waa ji ak jaaykat bi ñu am entente mooy ñu déggoo jaaykat bi ne leen moo xam benn nit wala ñu bari la ko wax ne ko day léegi da ngeen dugg ci biir mbooloo mi bu may jaay bu ma nee lii wala nga jóge ne leen mel ni sama boutique bii nii gaay bu bu gaay bu client bi ñëwee rek yow toogal fee di ñu observer waaw toogal ci wet gi di ñu observer fële mel ni bokkoo ci mbir yi bu commencé di waxaaleeg man rek yow nga agsi bu ma nee ah yow loo ci man yow it nga ñëw agsil ne ma man de ma lii dama koo soxla woon xam nga <laughs> mu ngi def li yonent ma lay saab saab tere woon ne te bu kenn waxaale ci kaw waxaale wu moroomam mu ne ko bu mu ñëwee bu ñëwee daal ba nga gis mu laal wala bu mu ñëw laal marché bi nga xam ne bëgg rek ñëwal waaw jaaykat bi bu nee waa loo ci man waa ji naan ko ay quinze mille yow neel non man nag mën naa ci vingt mille waaw waa kiy jënd day foog ne kii moom fële la jóge ab innocent la ndekete yoo moog waa ji boobu boobu njaay moom baaxul euh, léegi mu am beneen façon trois yi mooy deuxième bi mooy entente entre kiy def kiy yokkulu ki kiy naan day yokk ci marchandise mi te bëgg koo jënd mu am entent ak kii jaay ngir mbir yi de après waa ji ne ko bon bien sûr day am lu mu ko jox <laughs> loolu moom léegi loolu benn affaire la mu am beneen façon boo xam ne boobu jaaykat bi la mooy kon da ngay gis ne deux deux yi jaaykat bi da ciy impliqué wu benn bi rek la ci dul impliqué wu mooy bi waa ji def sans moom entente ak moom soit benn bi deuxième bi day mag moom entente wala jaaykat bi ci boppam ne lii nii cinquante mille laa ko jënde wala bon saa yi sa ordinateur bi moom da koy jaay ma waaw waaye suuf que nag cinq cent euro laa ko jënde de ndekete yow waa ji deux cent euros la ko jënde waa ne ah man de je suis intéressé léegi loo koy jaay buggoon naa ko de ah non man de bu ma ci amee bon je l'ai utilisé une ou deux fois bon bu ma ci amee bon benn cinquante euros dina baax cinq cent cinquante boo ma ko joxee man grawul ah. xam naa ne bon ce n'est rien tuuti na mais bon grawul je le fais pour trois quoi euh, t'es un pote quoi yow sama xarit nga mooy waxi caaxaan yooyu mu wax ba waay waa ji moom day jàpp ne waa ji seesee la ndekete waa ji saay-saay la waa ji ndeke li mu wax amut deux cents euros deux cents euros la ko jënde woon ñëw ne cinq cents la ko jënde ku loolu ci najas la bokk yooyu yëpp waxoon nañ voilà mooy gisoon kon gisoon nañ bayon jaay ci kaw njaayum jàmbur wala jënd ci kaw njëndum jàmbur tamit ci la mais kon que njaay la ñuy wax mooy côté jaay kiy jaay ci kaw njaayum jàmbur loolu dafa xaram lu dul waa ji ne moo man jaayatuma commerçant bi wax mbokk commerçant non man moom bàyyi naa ko waa ji mënatuma ko jaay xoolal ak moom gisoon nañ kon bay'un najis tamit an najis ah muy liñ doon joxe exemple sànk ni bi ñu mujje woon mooy talaqil ar-rukbaan mooy kar gaa yi jóge ci village yi village waaye bi ñëw nga kar leen jënd mbir ma ca buntu ba laata ñuy agsi ci marché bi waaw jëf jooju rek moo xaraama ah. amul ne nga ne ma parce que am na benn euh, question bi may dégluwaat affaire yi maa ngi naan lii nit man na xalaat ne mais parce que euh, est-ce que kon waa ji bu dee ne dafa dem fenul gaa yi ah, mais dafa ñëw na leen mooy waxu directement que ni de toute façon bu ngeen demee marché bi manu ngeen ko am lu ëppee lu ëpp walla lu ëpp li ma leen koy jënde fii. waxu leen ko mais ak jëfam ci boppam mooy wane ne lool la waaw mooy mu ñëw dab sama gaa yi jóge conkisil waaw dëkk xul mawlaanal xud <laughs> koy si ñu koy si ziar de passage <laughs> eh, dëkk yooyu nag yu ma neex la côté côté yooyu waaye malheureusement bon malheureusement xaw ma laa wala alhamdulilah xaw ma lu may wax en tout cas lu yàlla def noonu la daal alhamdulilah waaw alhamdulilah la ñuy wax <laughs> mooy <laughs> eh, eh, yàlla dogalagul mooy lu mu dogal noonu la bu dogalee ma dem Casamance ma dem Casamance su ko dogalul loo mais mooy eh, fu ma neex la sud bi noonu <laughs> Casamance fa jaar. ma comme ma jógee euh, mbokki mawlaanal xutbu yi euh, euh, hafizahullah léegi jóge na le conki ñëw bu ngir ñëw ci biir Ziguinchor ngir jaay ci ay kii ma ma dab leen ci yoon yi ko waaw dem ci bàkku fere feñi bi xaw ma lan saay fa gaa jóge ci àll bi di indi seeni marchandise waxuma gaa yi ne yow lii boo ko yóbboo ci marché bi de toute façon lii ma lay fay mënoo am lu ci gën lu ëpp lii quoi mais ma ñëw na leen bon de toute façon ma jënd ko ci ñoom mais d'une façon d'une prix boo xam ne d'un prix boo xam ne kase waaw après dem nag yokk ko bu boobaa damaa trompé ñan hein damaa lor waa marché bi parce que bu ñu agsi woon lu yonent ma lay saar saab wax bàyyi leen nit ñi buur yàlla di wërsëgal ñenn ñi ci ñenn ñi voilà kon talaqil jalab wala ar-rukban loolu kon gisoon nañu ko loolu it ci façon njaay yi nga xam ne dafa xaram la wax nañ na nag bu dee nag gaa yi dañu ñëw ba agsi ci marché bi nga jënd ko loolu mooy lañ ci doon tere jeex na waaw euh, am na benn affaire pardon pardon am na benn affaire boo xam ne bu am solo la <laughs> non non boobu moom euh, euh, euh, bon bala ma ko fàtte parce que affaire boobu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah qulu laa ilaha illa allah mooy li gën afdalu li gën lu jaam mën a wax te yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na mooy li gën lim wax moom ak yonent yi ko jiitu woon mooy laa ilaha illa allah allahu akbar kon qulu laa ilaha illa allah iqtidaan bi sayidina rasulillah afdalu salaatu waaw mooy mbir mi dafa am benn affaire boo xam ne <laughs> c'est ici le moment de l'expliquer muy beneen affaire boo xam ne gis nga najis bi ñu jóge woon waa ji nga xam ne moom najes lay def najis lay def façon njaay moom di yokk ci prix yi te bëggu ci dara wala muy waa ji koy jaay wax ne moom mbir mi lii la ko jënd te alors que àggul foofu dafa am am na beneen xoola xam nga loolu mooy gis nga kaay yi kaay xam nga sànq maa na naan affaire bi yépp ki ñu ki ñuy ki ñuy ki ñuy dëbb liñ jaam di ko gor mooy kan mooy jëndkat bi parce que moom mooy de toute façon moom mooy fay après mbir bi ci moom lay safe léegi nag mu am beneen cas boo xam ne retourné non mooy jëlal Najash nga retourné ko ci côté bu dee kii nga xam ne mooy jënd nag moo def loolu man ma mooy <laughs> lii ngay wax mooy lan tu nous as mis dans un brouillard inexplicable ma la ah loolu la moom waaw da li ngay wax leerul nga ne euh, tey kiy jënd nan la mën a ñëwee moom di yokk ay prix ma ne la non li ma bëgg a wax mooy xoolal euh, mooy. <laughs> dafa xaw a na najash mais mooy contraire bi dafa xaw a ko mooy cette fois-ci kiy jënd kiy jënd wala ñiy jënd problème bi ci ñoom lu jóge xam nga liñ la wax yi mooy soit kiy jaay la wala benn waay bu jóge fële léegi mais ki nga xam ne moom moom mooy mooy ramasser les pots cassés mooy jaay mooy kiy jënd mais fii kiy jënd mooy ñëw ne boobu nag cette fois-ci kiy ramasser les pots kase mooy kan mooy jaaykat bi nga ne léegi joxe l'exemple parce que ba léegi sa date lii ngay wax nii nga nga jéggal ma mais bon leerul ma ne la waaw baax xoolal mooy benn affaire la <laughs> mooy imaginer kiy jënd ñëw hmm? bëgg jënd marchandise wala ay marchandise mu am ak concurrent bu wër a jënd loolu wala ay concurrent wala ñu mën na nekk ñu bari ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw benn cartel voilà loolu lañ naan cartel non si si si bon cartel nag loolu terme économie la ci wàllu ñuy def ñi nga xam ne ci wàllu koom la mooy la ñu seen xam-xam màcc ñoom xam ne li may wax cartel mooy ay ay gaay lañ yoo xam ne mooy dafa niroog loolu ay entreprise lañ ñu doon yoo xam ne comme ñu ne xoolal nañ jël ñu ne ma wax lu lu neexati sama gaa yi <laughs> non ñoom moom <laughs> euh, euh, c'est que euh, dinañ ne maa leen toppee mbooro ba bayax waaye du loolu mooy ni ñu mel rek laa wax <laughs> muy fayeen yi daanaka li ma ciy wax sax moo ci gën néew xoolal ci réellement ni ñu mel quoi Euh, ñu ne Sénégal importateur ceeb yi ñi importer ceeb di ko indi dëkk ba réew ma euh, ñu ne suñu suñu waa ji Seydi Bokar bo bo bo bo kii kenum tudd Bokar Bokar la tudd waa ji Samba Dieye bo Bokar si foog naa noonu la Bokar Samba Dieye voilà ñu ne moom. ak ñeneen ñi ko waa ak xawma kan ak kan ñuy ñetti ñoo xam ne ñoom ñoo daanaka marché bi ñoo ko yor mooy ñoo ci gën a màgg ñoo gën a bari lu ñuy dugal ceeb ci réew mi moo ay concurrents yu ndaw ñoo xam ne bon mais siiwuñu te seen seen seen seen seen euh, puissance su poche diisawul ni la te tamit moo tolluñu capacité ak tamit li ñuy peser ci marché ceeb bi Sénégal léegi ñoom ñu ne ni ñuy def dañuy daje ñu daje ñett ñi gën mag ci loo xam ne nag kenn du ko yëg ñu ne ni ñuy def moo mooy exemple laa lay pour nga comprendre car cartel <laughs> euh, ñu ne ni ñuy def s'entendre ci benn prix boo xam ne moom la ñuy dóor waaw mooy entente illicite yi ngay dégg léeg-léeg nga dégg France fii ñu condamné ay enseignes yoo xam ne parce que ñoom dañu def entente illicite waaw loolu nag fi muy feeña léeg-léeg kenn ku bokk ci deal bi wala ci seen administrateur yi koo xam ne dafa mer mere entreprise bi wala ñu dàq ko mu mu nekk corbeau wala mu nekk ci seen biir. mais affaire yi metti ko mais mënu la bàyyi liggéey bi nee na parce que pour des raisons telles bon bu ma ko bàyyee du ma lu ma dund mais quand li ñuy def ñaaw na ko waa mu jël information yi di ko yónnee ay kii moom lañ naan ak corbeau hmm? di ko yónnee euh, journalistes yi wala politique yi non pas politique yi moom en général boo mooywul dañ ciy tëdd parce que wala iyasu billah mais <laughs> wala juge yeeg wala en tout cas daal ne gars yi lii dëgg la preuve baa ngi nii jour tel fii lañ daje lii ak lii léegi gaa dañuy daje kertel bi dañuy daje ne bon léegi kertel bi ñu ne léegi ni ñuy def euh, euh, dañuy kii prier ba bu ko defee on va on va écraser nos nos concurrents waaw bu ko defee appel d'offre bu am ci wàllu waaye ñii de dañoo bëggoon parce que ñuy kii ceeb ñun ñoo koy remporter façon yu mel noonu la mooy entente yoo xam ne la def gis nga njaay mi mooy mooy waa ñëw di jënd man na nekk benn waay mooy exemple bi ma joxe nii naan fii mooy place te ci lañ ñëw nii mooy cette fois-ci waa ji jënd la mooy euh, boo xam nga buntu jënd mooy boo waxee jënd moom foo wax njaay quoi mooy moo tax ñu ne di côté kii kese la ñuy ne te lii dafa nekk lu am solo waa ji ñëw ñoo benn waay wala ñetti nit wala du man di doon ñu bëgg jënd ay produits yenn kii sauf ko am na ñeneen ñu ñu ñu présenté wu ñoo xam ne ay concurrent la ñu bëgg a jënd mbir mi ñu gis gaa yooyu wala waajooju ci pet na ko laisse tomber bàyyeen njaay mi mu daanu ñun ñu jox la somme telle yaa ngi dégg xam nga ni ñuy def marchandise yi non ceeb bi bu ko jënd parce que mooy dañ koy jéem mooy dañ koy jéem a démoraliser comme buñ nee ci exemple bi ñu joxe woon ñi yor ceeb bi euh, ñu ne waa ji ñu ne bon benn benn entrepreneur la boo xam ne yàggul ci marché bi day dóore ñëw wala ñu ne ko ah marché bii moom bu ko jënd wala produit yi bu ko jënd ceeb bii boo ko jëndee yow ñun liñ ciy daj sax ah ñun perte lañu nekk dañ ñun nag ni ñuy def ni ñu bëgg nga def mooy bàyyil entre temps liñ ci waroon am ci li nga yaakaaroon na yow di ko am ci bénéfice ñu jox la ko xaalis bu ko defee léegi nag mooy fu mu amatee nag doo jënd bàyyil ñun ñooy jënd mooy loolu dafa xaram loolu dafa xaram xam nga affaire bi <laughs> kan moo seetaan euh, tay la lan tay la la euh, xaaral ma xool montar bi 15 mars jeudi 15 mars 2018 euh, euh, euh, kañ la waa ji tegoon cache investigation fële la deux barki démb la woon presque ci wàllu ndox mi bu dee ne nit seetaanu ko boo defee cache investigation internet Google cheikh bi cheikh Google <laughs> cheikh bu mag bi <laughs> suuf ko nag cheikh bi moom lu ne la lay génneel boo man kaana xuuxal cheikhu ho ha man kaana xuuxal cheikhu ho moom saay di nga am lu baax nag mais il faut faire très attention parce que des fois ñu jox la yoo xamante ne nii du noonu waa ah. voilà ndax fii lu baax lu bari fii tamit loo xam ne safaan bu bari léegi euh, boo ko defee rek dina la indil émission boobu mooy euh, ci wàllu ndox mi ay siyaat bu bu bu bële bi nekk Paris bi yor wàllu ndox mi Paris ak gaa ak ak ak lan waaye nu mu tuddati euh, Suez non pas Suez benn entreprise bu doon yor wàllu ndox mi Nîmes siège am nekk région parisienne mais gis nga li gaa yi doon wane noonu noonu. entre italien bi jóge fële bëggoon a jënd benn euh, bëggoon a euh, kii nu mu tudd appel d'offre bi bi mu amee mais c'est pareil appel d'offre bi am gars yi gi seen bopp ñu ñëw entreprise italienne bi ñu wax leen ne leen dajeek ñoom ci hôtel bon d'après information bu cachan voilà parce que même bu dee am nay enregistreur enregistrement yi mais loolu noonu en tout cas ci charia ci charia loolu kese du nekk lay loolu rek du nekk preuve gars yi xamuñu charia de c'est tëtëb dañu xam ne lool ci justice su laïc bi rek la yow buur yàlla mu bind xel yi amal ñu ci génn ñu ci ñàkk a nekk nekkal ñu tegu ak teg atte bu toll ne charia foog nga ne moos yooyu yépp fekkul ne ay way gars yi moo tax ku xamul xamul ay affaire nii enregistré nañ déggal moom la ñuy dégg kii kon day wane ne waa ji moo moo wax lii non loolu noonu doyul comme preuve doyul ah, xari na la nag indice la man na man na dëgëral preuve mais moom kese du preuve maa la ko wax yow moo tax boroom xam-xam yi déggal par exemple waa joo xam ne dane dane dane soxnaam bu ma la gisee bërëb sàngam déglul bu baax bu ma la gisee bërëb sàngam mooy sax fase mooy fase goo xam ne ci charte la ko teg mooy bu charte bi amee <laughs> sëy ba day tas mooy fase naa la albata jeex na wax lu ko neex <laughs> léegi mu ne bu ma la gisee Touba Sandaga ah xaw ma lu mu lu mu yeewoo xaw may la def wala ndékki li ko soxna si jox euh, bër bi daa desee nii wala boog suukar see mujj saful wala mu am problème fa muy liggéey en tout cas mu ñëw ne ndaw si gis nga nag maa ngi yëpp liggéey mais bu ma la gisee Touba Sandaga mooy sa passé mu dem ba ay onze heures saray muy xool ci ci vitre Touba Sandaga yooyu ci kii bi seex bi xool nii ne nii gis soxna si ci ci vitre yi quoi mooy pas gis ko ci à mooy seetu mooy voilà dañ wax seetu mu xool seetu gis soxna si mu tourné gisu ko soxna si bu njool mi <laughs> am benn taxi bu mu dugg rek dem mais waa ji après bi mu tourné gisul dara mu xool xool xool wër foofu daw la léegi wax ji mooy est-ce que sëy boobu tas na wala déet naan la sëy boobu tas eh, non sawaay nag non sa non non nag non nag sawaay nag vraiment yow yow yow yow yow problème ma ne la j'ai aucun problème <laughs> mais ki ci seetu bi kan la kan la kan la kan kan nan ngay taxawee ci kanamu seetu gis sa bopp naan du yow waaye yow mais sawaay bal ngay wax ko bon je bien être bon di d'accord ak li ngay wax mais xam nga ne lii ngay wax nii c'est pas c'est non c'est pas logique quoi waaw parce que seetu bi waa ji ki mu gis mu gis seetu bi à travers mu gis boppam moom gis ndaw si mu ne nii seen mu tourné gisatu ndaw si wax bi kan moo fi ne. <laughs> Ah, <laughs> ah, loolu noonu du preuve. ma ne mais léegi explique toi pourquoi du preuve ma ne la mais du preuve est-ce que ci seetu bi yow dama lay laaj yow est-ce que boo xoolee seetu bi gis sa bopp gis ki ngay gis noonu ki ngay gis jàppe ko sa bopp yow la est-ce yow la non dama ne la laaj rek est-ce que yow la nga ne ma waaye yow mais sama reflet ma ne la béyee taxawal est yow la wala déet bañ na ba yenn seetu yi nga mooy surtout yenn seetu yi boo yëgatee main gauche sax mais droite lay jox mais loolu du yëpp ah yu buy léegi moom daanaka loolu sax man dama koo gëj a seetu bu mel noonu parce que am na temps yoo xam ne loolu lañ doon wax ne lii wan ne du <laughs> boo yëgatee sa sa loxo gauche boo ko yëkkatee ci kanamu seetu bi moom dalay jox ne sa loxo droite nga loolu day wane ne kon du yow mais loolu nit man na ne tey mais man nag seetu bi ma yor melu noonu seetu bi ma yor bu ma yëkkatee sama loxo gauche sama loxo gauche la may wan moo tax mbir mi nekkul foofu mbir mi mooy ki ci seetu bi dalul yow waaw du yow parce que yow yaa ngi nii yaa ngi nii sa reflet la dëgg la mais man naa nekk lu tax lu tax man moo tax parce que suba dafa mën a am nga ne ma luy suba ma ne la suba ñoom ñoo ma ko laaj lënt lënt ñaata yoon lañ soxla lënt lënt fii saa yi ah? suba suba dañ ci dugg dugg dugg dugg bay ba ba ba ba yow <laughs> li ñu tudd suba fii saa loolu ñëwee ngaa laaj lan mooy suba suba mooy lënt lënt mooy lënt lënt mbir moo xam ne leerul ma ne ma mais mais saa nag ma ne la xoolal parce que est-ce est-ce que possible lul est-ce que possible dama lay laaj est-ce que possible lul ab jinne jël molenu melo nit loolu amul nga naan ma non toi tu cherches de loin quoi ma ne la non affaire bi lenn la fekk loolu am na gisoon nañ bi ñuy gis xuduut ci subha yi lañ newoon pen yi que bokk na ci liy tax pen kenn du ko dawal kenn du ko doxal mooy bu subha duggee idra'u la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon idra'u alxuduuda bi shubuhaat waaw fegal leen moytu leen ngeen di teg pen yi nit ñi bu dee ne lënt lënt dafa am kon kay affaire bi c'est clair mooy fekk lënt lënt am na loolu dañ koy teg fee te seetu bi li mu gis ci seetu bi loolu lënt lënt la parce que il est bien possible wala moom ci boppam mu jàpp ne gis na ko te ju te ndeke ki gis keneen la mais dafa niroog moo ko foog ne moom la loolu c'est possible non yow léeg-léeg ngay dox même ci mbedd mi nga gis benn waay fële muy ñëw wóor na yàlla nga jàpp ne diw la nga jàpp ne diw la après nga dem naan ko mais yow démb gis seen naa la eh, foo ma seen mais postu caaro yi seen naa la fa ngay jël benn njaga ah yow daa mel da ngaa juum de ndax ban heure yan heure mais démb ci suba huit fekk maa ngi xëy man la seen di la tàllal loxo sax xam naa gisoo ma ñoo ngi xaw a jàkkaarloo ñi mais comme comme maa ngi lay gis ko doon foog naa da ngaa juum de ndax heure démb man de Cees laa fanaan Cees laa fanaan parce que euh, jóge ñëw ba foofu sonn ma fanaan fa. te ba may yeewu heure bi ngay wax man maa nga woon Cees di ndékki loolu day am loolu moom ñépp loolu moom daanaka ku mu dalul bariwul nga foog ne diw laa gis ndeke du am na suñu benn voisine fii boo xam ne boobu loolu la doon wax mu naan soxna si naan da naan naan damaa gis damaa gis maa ngi ko fekk nee na laa koon ànd ak ànd ak Seydina di dem moom mu ne Euh, moom ndaw pour moom man la gis nee mu ngi waaxu ngir dam ñu ndax bon doomam la bëggoon euh, dafa àndoon ak doomam léegi benn naar la quoi léegi mais nee mais comme que dama doon dañ doon waaxu lu baax mënuñoo jot fekk daa am lu ñu bëggoon a sant quoi moom mu ne <laughs> moom mu ñëw wax ne lool man la gis naa ngi ànd ak Seydina Ali waaxu di dem nee na moom mu ne ko non moom de parce que yow heure boobu ngay wax moom liggéey woon na nekku fi woon sax <laughs> mu ne ko mu ne ko du moom mu ne ko déedéet te du keneen ku mel ni man tamit mooy moo <laughs> mais moom loolu la gis loolu la gis mooy moom <laughs> mais gis na Seydina gis na ma nee man xam ñun la mais loolu day am léegi yow kon nan nga mën a waxe comme que lii lépp mooy li ma bëgg a mooy comme que yii yëpp day possible ci réalité bi lan ngay xalaat nag ab seet loo xam ne yow reflet la lay jox nga ne li ma gis loolu la xam nga ne boo kiiwee xam ne li ma la wax noonu la voilà moo tax loolu tasut sëy bi voilà euh, léegi mooy liñ doon wax foofu mooy selon information wu cash que ne affaire bi ñoom nee nañ loolu la moo tax loolu nag justice mooy xool bu dee ci charia ñoom ñooy xool après nan lañ koy lijjantee voilà mais mooy comme li foofu noonu noonu liñ doon wane keroog noonu noonu c'est pareil lii parce que marché bi dañ koo bëgg a jënd mooy dañuy dañuy def appel d'offre kan mooy gina euh, kan mooy Euh, indi qualité mën a répondre ci li ñu soxla mooy di distribuer ndox ci dëkk bi wala di di di traiter les eaux usées à moindre coût à moindre coût ak qualité bu baax gars yi bon document bi ne gars yi dañoo antal chef wax turu chef yi ko def ak seen voix ñu leen di dégg ñuy wax gars yi ngir ñu bàyyi après ñoo mën nañ leen a utal ay marché feneen walla ñu jox leen un million wala ñu yokku wa voilà loolu ci la mooy nga ñëw ne waa ji yow non waa ji waa ji jënd nga ne ko sa waay fekk marchandise moo xam ne yow dañ koo bëgg jënd nga ne ko sa waay na nga xam ne marchandise mais nag manu la jar dix mille ah yow dix mille nga yor mu ne ko ah non non non non non non non il faut nga yokk moom ci boppam affaire yi da ci am intérêt ndax dafa xam te moom 15000 la ko bëgg jënde mooy xam na ne waa no euh, non mooy moom ndax boobu ku gën joxe lañ koy jox mu ne ko noo wàññil voilà non non boo jarul loolu 10000 non waa ji da nax dalaa nar nax voilà lii la mooy waa ji daa nar nax bu ko 10000 ah non fayal 7000 entre temps moom mu ñëw ngir fay waa ji 15000. en tout mooy liñ bëgg a wax fii mooy ab jaaykat ab jëndkat ñëw fekk beneen jëndkatam boo xam ne dañoo bokk bi ñu bëgg kenn ki wax keneen ci na ko bàyyi mu daanu ma jox la loolu it dafa loolu it dafa xaram bàyyil marché bi hein sawaay prends cette enveloppe fiil demal sa yoon nga bàyyi man bu ko defee suñu mbir loolu dafa xaram tamit ah. ndax loolu tromperie la kañ lañu woor kan lañu woor mooy jaaykat bi parce que bu waa ji demee waa ji naroon a jënd mooy bu concurrence amoon bàyyi leen ñi li yonent ma lay saa saa waxoon buur yàlla di wërsëgal leen nit ñi ñi day deñ mooy parce que bu doon concurrence dafa am kii ñëw ne man lii laa ko bëgg a jënde kii ne man lii laa man mooy bu boobaa waa ji jaay dina am possibilité xool le plus offrant ki joxe lu ñu fay kenn ki ngir mu dégagé ñoom nag ñu jënd ko baaku comme que ñoom rek a fi des ñu ne mbir mi bon de façon sa ceeb bi sa tonne de ceeb yii angaaru ceeb bii def ñaata tonne ñun liñ ci man bon lii la quoi de nii somme bu dérisoire boo xam ne du dara parce que ku waroon a fay lu bari dàq nañ ko mooy boobu kam lañ lot mais jaaykat bi loolu it baaxul voilà loolu lañ bëggoon. na indi fii ne loolu lu am solo la loo xam ne lu jaara bàyyi xel la <laughs> léegi <laughs> non moo tax gis nga bunt bi ah xam nga laa ngi doon wax naan mais xam nga tënk nañu waa ah, c'est rek tënk nañ mais même boo nee da tënk même da ngay tënk da ngay naan tënk mais après bon tënk la mais dina xaw a yaatu tuuti. parce que man ba ma naan tënk sincèrement sama xel li ma ci xalaatoon dama ne moo on va ci ay trois jataay mu jeex mais benn bi bon lan mooy buyoo lan mooy njaay arkaanul buyoo kii bi arkaanul buyoo ak charte yi beneen bi ñu gis li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu buyool muharrama yi mu jëlal ñu ñaari cours mais nga gis ne loolu c'est pas possible loolu c'est impossible waaw léegi kon ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi kon ba léegi jàpp fi ñu yemoon mooy façon jaay yi nga xam ne dafa xaram ndax loraate darar lor gooy lor sa mbokk jullit kon ginnaaw bi ñu gisee lan hein jaay ci jaayum jàmbur fekk kuy jaay nga ñëw jaay ci kawam gis na ji troisième bi ñu gisoon mooy talaqir ar léegi nag bi ci tegu te xadiis seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nekk ci saxiixayni te ñu tuddoon ko ne la benn partie bi lañ tuddoon ne beneen bi day indi beneen jaay moo xam ne dafa xaram boo xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam ndax seydina abdallah habrul umma wa tarjumaanul qur'aan radiyallahu taala anhu dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nee na laa talaqu rukbaan wala yabi xaadirun li dane yonent bi de sallallahu alayhi wasallam nee laa talaqu rukbaan bu di kar convois yi caravane yi jóge ci àll yi di ñëw ngir ci marché ville bi wala ci ville bi ngir jaay si bu leen dab ca biti laata ñuy agsi mooy biñ jóge woon biñ mujj woon gis parce que da lor waa marché bi mu ne wala yabi xaadirun libaad te bu mu jaay koo xam ne xaadir la xaadir mooy citadin hein xaadir mooy citadin koo xam ne ci dëkk bi mooy ci ville bi la dëkk li baat koogu bu mu jaay bu mu jaayal ki nga xam ne moo jóge ca àll ba laa ilaha illa laa ilaha illa ñëw ci yaatal léegi kii ne Seydina Taawus mu ne woon taalibe Seydina Abdullah ibn Abbas nee na fa qultu li ibn abbas bi mu waxee bi seydna abdullah ibn abbas waxee xadiis bi ma ne ko mais maa qawluhu xaadirul libaat lan mooy li yonent bi wax ne xaadir bu mu jaay ku nekk ci dëkk bi bu mu ci ci ville bi ku nekk ci ku ci àll bi loolu mooy lan mu ne seydna abdullah ibn abbas ne laa yakunu lahu simsaara mooy bu mu nekk ab eh, bu mu ko nekkal intermédiaire bu mu nekk intermédiaire mooy koo xam ne moom mooy chargé wu jaayal waa ji loolu rek lañ ci bëgg a mooy intermédiaire mooy du moom wakiil la lañ koy kii ne ko waa léegi moom mooy ñëw ngir proposer ngir nekk ki nga xam ne mooy jaayal waa ji mu ne loolu lay xaraamal loolu lay nanti ma lay saar saam tere nga ne waa mais lan mooy problème bi fii ana lan mooy problème bi ñu ne la mooy li mu wax ci xadiis Seydina Jaabir ibni Abdillah radiyallahu taala anhu inda al imaamu muslim mu ne laa yabi' moom alayhi salaatu wassalaam laa yabi' haadirun libaad da'u an-naasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd mu ne laa yabi' bum jaay yal haadirun kun teew nekk ci réew mi dëkk ci dëkk bi ci ville bi hein li baat bu mu jaayal ab campagnard ab kaw kaw ku jóge ci àll bi indi marchandise am di ko jaay mu ne daun naa sa voilà kii baa bokk li tax a bokk daun naa sa bàyyi leen nit ñi taw xon nañ ko bii weesu mooy même kii bi amoon ci tala kër rukbaan li taxoon mu tere ko mooy même chose mooy da lor waa marché bi xam nga nit <laughs> xam nga xam nga esprit esprit nit ñu bari dañooy malin malin laa wax de waxuma muus xam nga malin malin ngeen koy wax laa malin bu dee saay tubaab baax na mooy malin dafa am benn façon lenn lu péjoratif lu nekk ci biir waaw ma ak intelligent bokkuñu intelligent loolu loolu ak taggaate kese la loolu lu baax la mais ma ne mooy waajoo xam ne vraiment xel mi ni mu ñawe mais ci côté luq njuur rek la koy dugal léeg-léeg waaw lu ëpp ci luq njuur la koy dugal mooy nit mën na ne moo baax na léegi talaq rubbaan lañ tere talaq rubbaan garaw man damay bàyyi ba ñëw waaw man du ma dem parce loolu dañ koo tere dem dam leen ci miti loolu dañ koo tere léegi ni may def damay bàyyi bañ agsi bon ma dalal leen bon ah waas ñii du saa gaay cay waay waaye naka dëkk ba waay naka nawet bi waay ah yéen de moom dégg naa ci yéen léegi nag man nag daa am lu ma leen bëggoon a wax mooy xool leen yéen xamu ngeen ni mu demee fii laissez-moi faire bàyyi leen ma jaayal leen gaa na ko ah waaw bu ko defee sax loolu de ah yow de moom bu ko defee sax ñun ñu noppale ko waale ana diw tiir yi ñu ngi nii ana diw ñor yi ñu ngi nii ana kii ha darkase yi yépp ñëw nañ ñu ne waaw lépp gii kay fàtte wu ngeen mango yi dàmba yaa ngi nii lépp ngi dàmbay mango yaa ngi nii léegi yow daal écouler ñu ko xam nga nit na wax man génn naa ci ma def xanaa parce que liñ ma doon tere booy ma dajee ñoom ca biti jënd ko laa ñuy agsi léegi man bon nekkatuma fi wax ci jënd damay bàyyi bañ ñëw ma ne leen bàyyi leen ma jaayal leen yonent mi alayhi salaatu salaam nag loolu la xaraamal lan moo tax mu ne bàyyi leen nit ñi ndax nit ñi ñuy wërsëg buur yàlla di leen wërsëgal lenn li ci ñenn ñi léegi nag problème bi fii mooy alxaadir citadin bi te xam bi lool moom dafa xam nim demee hmm? nan la lore jullit ñi fii euh, mooy intermédiaire bi di citadin bi moom dafa xam xam na besoin yi gaa yi dëkk ci dëkk bi ci ville bi xam ne mais gars yi ñu moo bii dañu c'est un c'est une marchandise boo xam ne prisée des des des consommateurs surtout des Dakarois nii ëkk ñoo bëgg diw tiiru Casamance yi xaaral rek léegi ni may def gis nga marché au marché jën bii nii bu Pikine bi nga bàyyi ba gaa yi jóge noonu nga jóge ci saa yi jële mbir yi port jële ko Casamance port indi ba foofu yow nga ne bàyyi leen ma jaayal leen waaw maa leen di jaayal bàyyi leen rek xam na ni ko gaa yi bëgge léegi nag mu flambe prix yi ñëw dóor bouteille yi bon un litre temps dóor ci loo xam ne lu cher la xam na ne gaa yi dañ koy jënd de toute façon dañ ko bëgg problème bi mooy day lor ñiy jënd si waaw parce que mën na koo duble mën na koo tripler te loolu loolu day wuteeg li yonent bi alei saatu salaam wax ne da'u nnaasa yarzuqu llahu ba'dahum min ba'd bàyyi leen ñenn ñi ah buur yàlla di wërsëgal lenn li ci ñenn ñi euh, euh, léegi parce que bu doon waa ji jógee fële ci àll bi ñëw moom bu ñëwee parce que li tax moom lan moo tax waa ji waa waa marché bi mooy ndax bu doon waa ji moo jaay direct gaa yooyu ñëw indi seen marché bi ñoom dañ ciy xool seen coono dinañ ci génne seen seen seen transport dinañ ci génne coono jiñ ci def ngir produire li nga xam ne mooy diwtiir yeeg affaire yooyu yëpp dinañ ko ci génne bu dee am na ñu ñuy liggéeyal foofu yooyu yëpp dinañ ko ci sóoraale ba pare. ñu doon fixé prix ne lii la te en général ñoom liñ ci soxla buñ ko ci génnee gars yi dinañ mën a kii mooy man na dëppook li nga xam ne mooy li gafaka ak citadin yi wala jiy jënd seen gafaka muy seen seen poche leur kii euh, pouvoir d'achat li mu attan man na att man na tolloog loolu man na nekk loo xam ne mooy ku nekk am ci dara kiy jënd moom gis ne ah mbir yi de moom alhamdulilah cherul noonu kee it am na ci li mu bëggoon kiy jaay alors que bu dee intermédiaire bi xam bi nekk fii moom lenn la capté na besoin nit ñi léegi mu fexe jël marchandise bi triplé ko wala mu doublé ko boobu mu lor yi moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam xaraamal lool voilà waaw loolu la léegi nga ne question ba léegi ci lii ngay wax lii yow dang ne citadin bi moom moo ñëw proposer campagnard bi wala ci jóge ki jóge ci àll bi kaw kaw bi indi ay marchandises moom moo ko proposé ne ko kaay ma jaayal leen man na nekk tamit village yu reculé ah, yoo xam ne ñoom dañoo reculé mais sauf que seen côté dafa am gàndum village boo xam ne presque presque ab ville la nga xam ne dafay am am marché hebdomadaire boo xam ne village yu ndaw yépp dañuy ñëw foofu bi jënd ko jaay benn laa manoo ne man ci foofu laa nekk ngan dum village boobu nga xam ne presque ville la nga ne fa naan moom man moom taxul may wax man nekkuñ ci ville de loolu xam nga ne waxi caaxaan la yow ci ga ci ga waaw ci ga ah. mais mais mais man man waa nekk naan man reefan laa nekk reefan nga xam ne ngandum dëkk la boo xam ngandum kii la boo xam ne nga naan lii ab village la quoi commune bi mu ne communauté rurale ngand gi mu ngand dëkk lépp léegi yow nga ne euh, kii euh, dëkku yu ndaw yi nekk ci wet bi nga xam ne dafa am foofu noonu dafa am reefan dafa am ab ab ab ci marché benn dëkk la bu nekk fee ca ca ca ca Bawol entre Bawol ak Thiès léegi mais ci Bawol la bokk nga ne bon man daal li may def saa fii moom mooy dëkk yu ndaw yi nekk ci wet gi ay ñaañaar dëkk yu mel noonu sa waay ay ay ay sa kër sàmba sàmba kan ay kër ma sàmba kër Masamba yu mel noonu nga ne man gis nga dëkk yu ndaw yooyu jaay bi ñu fa jógee man garaawul marché hebdomadaire àllarba bii man ni may def dama leen di dab ci yoon wi parce que man neewuma ci ville dañ naan la é eh, xam nga ne yow ak ki newoon biir marché central bu Pikine yéen a di ko def ñu jóge fereen ci àll bi yéen a kon loolu il faut mu leer léegi nga ne ma <laughs> pare nga sa laaj bi pare nga sa précision man waaw nga jéggal ma ci coupure bi parce que bon ça ne se fait pas mais jéggal ma man baal naa la léegi man j'avais une question parce que d'après li nga wax mooy intermédiaire bi waa ji citadin bi moo ñëw proposer ko wala waa ji dëkk ci ville bi wala ci ngandum village bi nga xam ne presque ville la moo ñëw proposer ko village alentour yi gaa yi jóge foofu nga xam ne ñoom xamuñu ni marché bi demee xamuñu tamit bëgg-bëggu nit ñi nga ne ma yow du dang ne li exemple bi nga joxe li nga wax nii mooy waa ji ñëw proposer ko gars yi man waaw ne leen ma jaay leen bu dee nag village yooyu ñoom ñoo ne ah comme que xamuñu marché bi ni mu te diw diw mii xam na ko ko woo hein ne ko sawaay occupe-toi de nos de nos kii quoi yow lañu charge nga nekk suñu jaaykat parce que xoolal daal nga jaayal ñu dañ naan la loolu baaxul ah, ah, ah, ñu parce que foofu esprit bi ngay xool parce que euh, esprit bi ngay wax am na ci biti nii c'est vrai moo tax am na ñoo xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu wax dañu ne bu dee ne xadiis bi lim tere mooy bu dee ci dëkk ci ville bi moom moo ko proposé kaw kaw bi mais bu dee kaw kaw bi moo ko proposé ci dëkk ci ville bi day baax mais loolu yàqul esprit bi ah mais loolu taxul esprit bi tax charia tere lool da'u naasa ah yarzuqullahu wala yarzuqillahu ba'dahum min ba'd buur yàlla wërsëgal leen ci ñenn mais mais loolu amul que ça soit mbir mi jóge ci ci ci kiy jënd ci ci ci citadin bi wala bu jóge ci campagnard bi benn la parce que ba léegi côté parce que xam nga fan ngay xool xoolal côté ñiy jënd ñooñ ba léegi changé wul mooy le fait que waa ji ne wala waa ji def astuce ne gars yi man léegi sauf ko affaire bi man manuma leen koo proposer yéen daal yéenay seet bu dee bëgg ngeen ngeen wax ma ko man ci seet lu leen neexaa ah, yéenay seet ah. bu ngeen bëggee ma jaayal leen baax na mais man neew ma leen taaleen ma jaayal leen wala boog kii leen ma dañ naan loolu esprit bi dañul li taxoon ñu xaraamal ko dañul parce que côté ñiy jënd ba léegi lor googu dafa ne te bàyyiwuñ leen buur yàlla di wërsëgal lenn voilà ah ah hmm nga ne kawteef ma ne si que affaire bi dafa niru na lu simple ah je ne sais lu tax mu daal di compliqué ci yow. ndax waa ji waa ji xoolal ndax résultat bi ngay seet benn la que bi daal di koy proposer kaw kaw bi wala kaw kaw bi proposer na ma ko xoolal yow xam nga mbiri nga jaayal ma mais de toute façon bu koy jaay na xam ne ah gars yi ni ñu bëggee marchandise mi xaaral te dafa am pénurie mu yokk ko waaw ah? mu yokk ko loo xam ne gars yi ñooy trinquer voilà kon. bayu xaadirin li baad yonent bi alayhi dafa tere loolu ci façon njaay yi nga xam ne daf ko sharia daf ko xaraamal léegi am na beneen façon jaay boo xam ne sharia daf koo xaraamal mooy liñ doon wax waxoon nañ ko bii paase mooy liñ naan al ixtikaar al ih al ihtikaar al ihtikaar mooy lan mooy mooy waajoo xam ne hein moom dafa monopoliser affaire yi mooy nga ne ma loolu mooy lan wala day ñëw day ñëw ne day ñëw par exemple man xam naa ne gis nga moom waa Sénégal moom lu leen rey ceebaleen a rey ceebaleen ko teg ceeb bu bari ceeb bu bari ak gasoil bi bi ñuy mëq waa Dakar surtout feebaru poumon lu ne mais ku faat rek ñu ne bu ndax fii fii la jaaroon léegi yooyu yëpp amul étude amul dara xër gi super yeeg oto yi di xër façon gasoil bu bon dañuy juug Afrique dee yu bari ci loolu lay jóge ak lekk gi nga xam ne tuutee ceeb boo xamante ne nii d'une façon exagérée lañ koy def façon feebar yu ne gaa yam mooy yow nga xool walla ma ne mooy dëkk loolu nag ça dépend ci dëkk yi ndax am na lii ñuy bëgg a wax ni al ihtikam mooy ndax pour euh, aliment bi nga xam ne mooy loo xam ne nag il faut ndax du ci lépp lay daw mooy loo xam ne moom la waa réew mi wala waa dëkk boobu di dunde nga xam ne loolu mooy seen seenu dund lool ci loolu la aju comme ceeb Sénégal wala Dakar ma xam ne nii la ma ne xaaral instant bii moom les prix yi son bon marché quoi xaaral ma ñëw ma ñëw ci grossiste bi jënd fa jënd fa mille mille saaku ceeb yu cinquante kilo moo loolu bari na jënd leen indi ko ci sama hangar denc ko fu wóor ne nag léegi ni ngay def maa ngi ko jënde woon quinze mille saako bu ne wala vingt deux mille léegi nag ce que je vais man duma ko jaay léegi sama boutique bii duma alimenter léegi ah dama koy téye téye ko ba ba ba ba ceeb ñàkk waaw parce que j'ai écouté RFI dégg naa ñu naan temps yi y a des tensions yuy waaj xew en Asie mineure ak ay Asie yooyu te foofu côté Thaïlande yooyu diplomatiquement ça ne va pas mu ngi commencer di jax ta bés bu kiiwee de toute façon après prix yi day yokk ndax mbir mi day jafe ma ne loolu moom maa ngi dégg prémices yi dégg naa mu ngi am ma gaaw dem jënd mbir yi ba muy yomb denc di xaar jamono yi prix yi yokk ndax ceeb dafa manqué bu ko ñëwee nag mu ñëw nag génn samay saaku ceeb sa waay dóor ci trent mille waaw vingt-deux mille laa ko jëndoon wala mille léegi nag ku ko bëgg sa waay il faut débourser trente mille francs CFA yu mat sëkk sinon doo am loolu noonu dafa xaram loolu mooy al ixtikaar ki koy def mooy al muxtakir waaw loolu la foog naa comprendre nañ de eh, bari na ñoo xam ne nag dem ñu ne saay saay yaa ngi yàq loo xam ne wallaahi boo xamoon li ngay yàq di nga bàyyi yi ngay wax man ah damay yàq wala damay man de yàqu ma wax de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadiis boo xamante ne nii ah seydina Ma'mar ibn Abdillah radiyallahu anhu ah moo ne yonent jële ci yonent mi aleyhi salaatu wasalaam mu ne laa yaxtakiru illaa xaati du def lii jënd ci jamono ju prix bassé loo xam ne nag il faut mu nekk loo xam ne mooy dundu gaa yi ci la nekk par exemple bu doon waaj ay mango la ko def loolu kenn manu la ne parce que bon dëkk boo xam ne du mango tamit mooy seenu principal dundu voilà wala mu jënd ay or loolu kenn manu ne waa ji lii nga def dafa xaram loolu tamit il faut que ça soit clair dafa am ay conditions mooy il faut mu nekk loo xam ne nécessité la presque ak nécessité la ci nit ñi presque ngir ñu dund wala mu jege ko. voilà ci yooyu lañu wax moo tax ma la saa loolu saa dépend ci dëkk yi bu dee dëkk yoo xam ne moom pat pat moo fay moo fay moo fay ci l'alimentation nationale waaw hein loolu du graw loolu du graw loolu bu dee bu dee ne mooy alimentation mooy alimentation nationale par exemple non loolu day graw mais bu dee ne ay loolu accessoire la loolu taxul ñu loolu jarul ñu te du loolu ah voilà loolu loolu tamit taxul ñuy wax voilà il faut que ça soit très clair il faut que ça soit très clair parce que lor gi nga xamante ne nii moom la waaji di teg ñi nga xamante ni mais mooy peuple bi ñi soxla loolu nan hmm? la parce que moom moo fi yor li ñuy dunde ba pare xam na ne léegi moom monopole la am monopole loolu lañu naan monopole finalement mbir mi maa ko fi dese man rekk ko fi yor nga ne nag <laughs> bienvenue au gor de bienvenue ma gor seen bopp yi waaw waaw indi leen ma gor seen bopp yi boobaa nag du baax kanta bu dee yoo xam ne moom yu accessoire la moom da koo jënd ma ne ah xaaral amis bouche yi ay gerte caaf yu ñuy kii nii yooyu wala yoo xam ne daal mooy nit ñi du loolu la ñuy dunde mais tamit mooy léeg-léeg daal lañ koy besoin la ci yeefeeru besoin la yem nga ma jënd ko jamono jim paase bàyyi ne man nag damay bàyyi ba mu ba mu ba yokk ma door koo jaay loolu noonu dara newu ci waaw damay bàyyi ba jamono te tamit bu dee waa jënd ceeb bi kenn du ko ne nag ah comme que yow da nga koo jënd jamono ji nga xam ne dafa baasoon yow amoo droit jaay ko par exemple bu doon jamono ji nga xam ne prix yi entre vingt mille la vingt mille quinze mille moom mu ne man nag moom sama prix dama koy def vingt cinq mille loolu grawul mais li bon mooy li li charia tere mooy nga ñëw ba yow nga jënd ko téye mooy danga ko fanaanal nga def di xaar un moment opportun moment opportun bi nag mooy bi mu ñàkkee ci dëkk bi ñi gan amu ko nga génn ko ba pare nag roof dugal dëbb gaa yi daal di daal di yokk li nga xam ne mooy prix bi ba ca kaw ñu bari li lor mënuñu koo jot loolu la ñuy xaraamal waaw waaye bu ma nee yé industrie de luxe bi moom temps yi wàcc naa xaaral ma jënd ci yoo xam ne moo amaana ci kanam marché bi xaw a kii ma am ci dara loolu it manuñ ne baaxu na ah. kooku li mu def li mu def daal dinay baax voilà kooku li mu def manuñu ne ko yow li nga def baaxul kooku li mu def ah baax na mais dundu mais kenn du ko ne tamit va jaayal di perte ah non jaayal di perte tamit loolu it mënuñ ko ko wax sawaay foog ngay jaay di perte parce que mbir yi dafa kii moom bu ko neexee mooy bu affaire yi amee kii pénurie kenn nag mënu ko wax ne ko ah vingt vingt mille nga ko jënde woon léegi dafa am pénurie jaayee ko quinze mille ah non non non non non mille fois non ah non day bañ loolu sharia waxul loolu ah déedéet <laughs> capitalam nga bëgg mu ñàkk ko loolu sharia waxu ko euh, bokk na ci yi nga xam ne dafa xaraam bon wala ñu bàyyi bii di ñëw nañ bàyyi bii di ñëw quoi nañu yem foofu kon muy njaay